أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله الحمد لله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف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 kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre cent cinquante neuf doon wax baabu ta'jil qada'i ad-dayni 'ala al-mayyit wal mubadarati ila tajhizihi bani mu jeexe hadis biñ ci mujj woon a gis mu doon hadis neuf cent quarante quatre mu ne woon an Husayn ibn Wahwah radiyallahu anhu anna Talha ibn al-Bara radiyallahu anhu marida fa ataahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'uduhu bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey niñ ko waxoon ñu jël war jël chapitre bi ci tegu muy cent soixante imaam tudde ko baabu buntu al maw'izati bu waaraate inda al qabri fa xabru ba mooy bu ñu dencee nit ki bërëbu fàttali la waaw ndax al mawt kafa bil mawti faatu doy na waaraate waaye bu ñu ko dencee it beneen bunt la boo xamante ne nii imaam bi wala ki nga xamante ne mooy boroom xam-xam bi bu ñu dencee nit ki mu fàttalile ña nga xam ne ñoo fa teew lu leen di delloo ci seen borom ndax jamono la joo xam ne xol yi day ubbeeku waaw dañuy tiit jàq waaw nekk jamono yoo xam ne euh, recevoir ci déglu ci nangu ci li nga xamante ne mooy waaraate day yomb jamono joojee waaw te il faut savoir battre le fer quand il fait chaud voilà kon mooy jamono joo xam ne des occasions à ne pas waaw ndax yëga ji wallahi bari na léegi ci àddina bi jamono yi nga xam ne nag jamono yoo xamante ne nii fàttali fa dafaa gën a ràññeeku moom boroom xam-xam bi imaam bi waru koo rate fa dhakkir in nafaati dhikra borom bi nee na del fàttali ndax fàttali saa su nekk day jariñ waaw saa su nekk day jariñe loolu lay tekki waaye tekkiwul na nga bàyyi ba muy jariñe kañ kan moo la wax kañ lay jariñe da koo yaakaar ga ndax saa su ne day jariñe la loolu la voilà boo commencé di trier bon fii jàpp naa dina jariñ feedu jariñ non sa wax ci marché bi mën naa jariñ koo xamante ne ndeka da doon romb sax dégg ko for ci noonu rek mu defar ko àddina ak alaaxira kon nag baabul maw'ida buntu waaraate inda al qabri fa xabru fa xabru ya fa almeer ya wala fa ñu denc nit fii nag al imam benn xadis kese la fi indi muy xadis neuf cent euh, quarante cinq te indiwu fi li nga xam ne mooy laaya ci kanam kon mu ni lëgu indi mu ne muy kon al imam al hafiz ibn hajar no ibn euh, yahya ibn sharaf ibn sharaf an-nawawi rahimahullah xadis neuf cent quarante cinq mu ne an ali radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqadi fa ataana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mixsaratun fa makatha wa ja'ala yankuthu bi mixsaratihi thumma qaala ma minkum min ahadin illaa waqad kutiba maq'aduhu mina nnaari wa maq'aduhu mina aljanna faqaalu ya rasula allah afala nattakilu ala kitaabina faqaal i'malu fakullun muyassarun lima xuliqa lahu wa dakara tamaama alhadiis muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi hadiis bi mu ne an Aliyin mu ne mu ngi jële ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qaala nee na kunna dañoo fi fii janazatin fii baqi'il gharqadi mu ne dañoo newoon ci benn ab rob am kuñ doon denc ci baqi'a al gharqad bi almeeru médina yi nga xam ne moo taqaloog jumaa yonent bi alayhi salaam wasalaam léegi fa ataana nabi te mooy almeeri gi siiw ci kaw suuf <laughs> dans le monde musulman fi al-aalam ma ne maqbara yi gën siiw mooy baqi'ul allahu akbar cimetière yi gën a siiw mooy baqiya allah nga xamante ne waxoon nañ ci ay mbiram ne benn garab la woon pàkk xam ne moom lañ ko tuddee al baqiya bërëb pàkk bi nga xam ne al gharqad façon garab yooyu ñoo fa newoon ah. mu ne fa lañ newoon nag ci benn rob fa ataana nabi yonent way saasaam dikkal ñu kon mooy fekk nañu rob ba pare yonent saasaam agsi waaw fa qa'ada mu daal di jékki daal di toog wa qa'adna hawla ñu daal di toog ci côté fi ñu suul waaye kii ñu suul mu daldi mu daal toog ñu nitam ñu ñëw daal di koy wër te ñun la fekk si woon mu ne wa ma'ahu mixsara yonent bi saa saa nag mu ngi yoroon benn benn yat woo xam ne moom la doon sukkatu doon doon ci eh, appui wu um doon yor mooy mixsara nit ki da koy yor di ko doxantoo te eh, yonent yàlla mu saa salaat hablul asa <laughs> waaw loolu ab eh, kii la ab sunna la boo xamante ne nii bu nit ki amee quarante ans loolu sunna la di yor yat waaw mooy asa Muusa yaa ngi koy dégg yatu Seydina Muusa ma alayhi salaatu wassalaam yeneen tibari saa saam da doon yor yat wi waaw da doon yoru yat ak tum mi yoree yat woowu nag mu ne moom la yoroon fa naka fa nakasa fa ja'ala yankus waaw léegi nag mu ne yonent bi alayhi salaam daal di e, commencé di ko yëngal waaw mooy di yëngal yat wi moom la naan Euh, euh, fa nakkasa fa ja'ala yankusu bi mihsaratihi mu tàmbali di ko di yëngal li nga xamante ne mooy e, yatam woo mu yor mooy di xalaat di yëngal yat wa waaw nekk ci e, di di ko yëngal summa e, qaala ginnaaw gi mu ne ma minkum mu ne ma minkum amul kenn ci yéen amul kenn ci yéen <clears throat> min ahadin amul kenn min ahadin ci yéen illaa lu dul waqad kutiba maqaado lu dul na bind nañ dëjuwaayam bërëbam minan naari ca safara wa maqaaduhu ak bërëbam minal jannati ca àjjana mooy nit ku nekk am nga place àjjana am nga place safara léegi nag selon say liggéey boo lëgéeyee lu ëpp fenn fi mooy beneen ba na koy ñàkk wala boog da nga koy bu dee sawara moom ñàkkoo <laughs> ajjana moom mooy ñàkk ji moom waaw léegi nag mu ne kon amul kenn kenn ku yàlla bind ci yéen ci yéen lu dul ne lii la deme waaw lii mooy réalité bi allahu akbar waaw lii la lii mooy affaire bi ah. amul kenn kenn lu dul ne lii la yàlla dogal lii la yàlla def waaw léegi nag ah Allahu akbar fa qaalu saxaaba yi ne ko ah, ah, ah ya rasulallah waaye yow ndawal yàlla yow ndawal yàlla li saa saa afalaa nattakilu ala kitaabina waa comme que mairie bind nañ ko ba pare kay yàlla bind na ko ci téere ba pare ku nekk fa mu jëm waa kon tee doyloo suñu loolu tee ñoo sukkandikoo kon li yàlla bind rek te jëf fa qaala yonent bi saa saa ne i'malu waaw. ah mooy ah liggéey leen jëf leen fa du fa nakasa de bi tashdid la ah wa ma'ahu mixsaratun fa nakasa mooy di di ko yëngal atraqa ah léegi kon mu ne afala nattakilu ala gaa yi ñu ne ko saaba yi ne ko waaye yeneen saa sam te ñoo kon doyloo bokk euh, sukkandikoo ci suñu téere bi nga xam ne yàlla bind na ku nekk bi mu jëm fa qaala mu ne yamalu jëf leen fa kullun ku nekk ci yéen muyassarun yombal nañ ko lima xuliqa lahu yi nag ñi fi mooy moo addina bi yëpp ah, ba addinay tukki ku nekk ku yàlla ma sa bind yombal na la li tax mu bind la mu ne wa zakara mu tudd nag tamaamal xadiis li matal xadiis bi ginnaa gudd lii la la bëgg wax ah mu ne muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari nakoon imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ñoom ñaar dong ñooy solo xadiis bi ñu ne la déedéet bi al imaamu ahmad daal di war koy solo lu jiitu na ko al imaam abu daawud fekk na leen ci seen bokku taali al imaam at-Tirmidhi di leen taalib ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii imaamul Buxaari nag hadis bi da ko indi ci bërëb yu bare bare bare bare bare indi na kitaabul janaa'iz baabu maw'izatil hmm, muhaddis inda al-qabri Abdullah wa qu'uudi ashaabihi hawlahu buntu bi wax borom jàngalekatu xam-xam bi borom hadith yi borom uh, xam-xam bi di jàngale fa xabu ya ak ay saxaabaam yi mooy taalibe mi daal di koy wër. indi na ko kitaabu tafsir suuratu wallayli idaa yaxsha baabu qawlihi fa ammaa man ataa wattaqaa indi na ko foofu eh, kon indi na ko tamit ci kitaabu tafsir su ci saar boobu wallayli idaa yaxsha baabu fa fa sanuyassiruhu lil yusraa indi na ko tamit ci saar boobu baabu qawli wa amma man baxila wastaghna indi na ko tamit baabu qawlihi wa kazzaba bil husna gis nga Imaam al-Buxaari <laughs> waaye indi na ko ci <laughs> saar boobu baabu sanuyassiruhu lil usra après kitaabul adab baabu rajuli yankutu yankutu hmm, ash-shay'a bi yadihi fil foofu it daal dina koy indi al Bukhari al xaafidu rahimahullah kon léegi nañ ci jël benn euh, al imaamu ah, nañ ci jël benn al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana kitaabul janaa'iz baabu maw'izati al muhaddisi 'inda al qabri wa qu'uudi ashaabihi hawlahu ah après bu gudd na nag yaxrujuuna min al-ajdaas al-ajdaas al-qubuur abam jeexee noonu lépp la tudde buntu mu ne haddasanaa Usmaan mu ne kii nettali mooy Usmaan di Usmaan ibnu Muhammad ibnu Abi Shayba mooy kan mooy Usmaan ibnu Muhammad ibnu Ibraahiim ah mooy Usmaan ibnu Abi Shayba voilà Abul Hasan grand frère wu Seydina Abu Bakr Abu ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi al-Kuufi rahmatullahi alayhi kon moom mu ne qaala mu ne haddathanii nettali na man dong Usmaan Jarir muy Jarir ibn Abdil Hamiid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilaal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Raaji al-Kuufi al-Qaadi juge la woon an Mansuur mu jëla ko ci Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itaab as-Sulami al-Kuufi rahimahullah an Sa'd ibn Ubayda mu jëla ko ci kuñ naan Sa'd ibn Ubayda as-Sulami Abu Hamza al-Kuufi rahimahullahu ta'ala kon moom moom mu ne an abi abdirahman muy abu abdirahman as-Sulami ah siiw na lool sax allahu akbar eh, abu abdirahman as-Sulami mooy jàngkatu alquran bu mag bi voilà al-Muqri ah, Abdallah ibn Habib ibn Rabi'a abu abdirahman as-Sulami al-Ansari al-Kufi ad-Darir al-Muqri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an Ali moom moo ko jëlee ci Sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-Ghalibi Ali ibn Abi Talib ibn Abdi Manaf ah muy Abu Talib moo doon Abdi Manaf Ali ibn Abi Talib Abu Talib moo tuddoon Abdi Manaf ibn Abdil Muttalib Abdul Muttalib Shayba la tudd ibn Hashim ah rahmatullahi wa radiyallahu anhu Abul Hasan waaye zu Abu Turab radiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin nekkoon doomu am rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam dencoon ki nga xam ne mooy dog yonente bi alayhi salaatu salaam muy sayyidatuna Fatima sayyidatu nisaa'il aalamiina radiyallahu ta'ala anil jamii' kon an Ali radiyallahu anhu annahu qaala kunnaa fii janaazatin fii baqii'il gharqadi fa ataanaa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa qa'ada wa qa'adnaa hawlahu wa ma'ahu miqsara fa nakkasa fa ja'ala yankutu fa ja'ala yankutu yankutu bi mihsaratihi thumma qaala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfuusa voilà bi mu yokk ci li mooy bi muy jëlee bant boobu di ko yëngal bi mu yoroon ah mu ne ma minkum amul kenn toog ñu toog wër ko amul kenn ci yéen ma min nafsin manfuusa amul benn bakkan boo xam ne bu yàlla uf def li nga xamante ne nii bu juddu la bu mu def dundu illaa lu dul ne kutiba makaanuhu min aljanna wannaar lu dul ne bind nañu boole moom la doon wax maq'aduhu yow qad kutiba maq'aduhu min annaar wa maq'aduhu min aljanna fii mu ne makaanu makaanuha lu dul ne bind nañ bërëbam ci àjjana ak li nga xamante ne mooy bërëbam ci safara moo tax yow mu taxaabun la képp ku fa xulli nag ba yow ngay xoole sa la waroo nekk sa àjjana nga far mu fattu nga dem sawara kooku moom mooy ki perte voilà kon. wa illaa qad kutiba shaqiya lu dul ne kookoye bind nañ ko mu nekk koo xam ne ku texee di bakkan boobu aw sa'ida wala kuy texe la waaw te ki texe mooy dem àjjana ki texee di mooy dem sawara wal iyaazu billah fa qaala rajul am denn waay bu ne ko mais ya rasulallah afala nattakilu ala kitaabina wala dawul amal waaye yonent bi alayhi salaam te ñoo sukkandikoo kon si suñu téere bi yàlla bind téere jëf yi am dogalam waaw wana daaw te ñu bàyyi al amal boobu jëf kon bu dee noonu la ah faman kaana képp koo xamante ne nii ci nu nekk na hmm? minna min ahli saadati euh, euh, non <laughs> bi mu waxee lool war na doon fa man kaana minna waaw képp koo xam ne ci ñun min ahli saadati bokk na ci ñi nga xam ne ñooy waa texe fa sayasiru ila amali ahli saada dina dem ci jëfu waa ñuy texe wa amma man kaana minna képp koo xam ne ci ñun nag min ahli shaqawati ci waa texeeri la fa sayasiru dina wéy dem ila amali ahli shaqawati ciy jëfu ñi nga xam ne ñooy waa texee bi xaala yonent may saasar ne <laughs> mooy ab laaj la mais bon nañu yem loolu rek bu ko defee képp koo xam ne yàlla bindoon na ne yow moom àjjana nga jëm ci da ngay texe ah kooku moom mooy dañ koo jabro waaw moo tax jabar yeyi hadis bii day leen di tontu bu baax waaw waaw parce que façon xalaatin boobu la yonent may saasar di bind ñi voilà mooy jàpp ne mel ni dañ ñeen a dañ ñoo forcer nit ki daal amul benn choix dañ koo forcer ci mbir yi voilà moom moom moom moom day def noonu lépp lu mu def yàlla ko ci force amul benn libre choix ci mbir yi déedéet affaire bi demul noonu léegi kon mu ne waaw xanaa kon yone saa saa nañ koo xam ne moom borom bi bind na yow ci waa saada waa nga jëf waa fexe képp nag xam ne <laughs> euh, mu ne ah amma ne bu dee waaye ñiy texe ñooñ dañ leen di yombalal du rek da ngay bàyyi noonu rek toog nekk jak le fataliste doo def dara non dañ la koy yombalal nga ne ci waaw waaye wa amalu shaqawati waa texee di fa yuyassaruna dees na leen yombal li amali shaqawa jëfu ak texee di thumma qara amu ne fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil képp koo xamante ne joxe na te ba muy joxe ragalut yàllaa tax waa saddaqa mu dëggal li nga xam ne mooy ajjana moo dëggal lu rafet lii di lislaam ak message yonent bay sar sam dëggal ne ajjana am na la ñuy am na kooku alhamdulilah borom bi dina la yombalal li yomb li mooy jëf lu baax lay yóbbu saada waaye nag képp koo xam daa weddi wa maaman ata wattaqa wa saddaqa bil husna wa maaman baxila ku nay nag doo dépenser ci yoonu yàlla dara lu dul sa bakkan ak sa réputation kese ngay waaw lu yàlla digle doo ci def sa dërëm te am nga ko waaye di ko def ci mooy yàlla wa man baxila wastaghna mu doyloo boppam jàpp ne waaye yow dara fii suffisance daal moo ko dopp ba pare mu weddi li nga xam ne mooy aljana weddi ne aw malqiyam amul weddi li nga xam ne mooy message yonent bi alayhi salaam kooku dinañ ko yombalal fasan yassiruhu lil usra lu jafe li mooy dem mooy texee li waaw gis ne kon ku nekk yàlla moo lay teg ci condition yoo xamante ne nii la tax mu bind la daa yomb ci yow moo tax nga boo gisee kàccoor bi defu kàccoor te ako koo yomb waaw boo gisee kàccoor yi ci kaw suuf ñu am nii man sa waay man xaw ma gars yi comment ils font waaw parce que loolu kii lii kese la waaw dañ leen a yombalal borom bi moo leen yombal ci maandu tem seetaan leen eh, eh, lu ay kaw kawtéef ak yu ñàng daal di yomb ci ñoom lool waaw waaw moom da ngay nekk di di jaaxle quoi mais comment c'est possible eh, ñoom parce que borom bee leen seetaan ci maandu léegi noonu fii noonu la ko ënde indiwaan hmm. euh, na ko ci kitaabul qadar baabu wa kaana amrullahi qadaran maqdura foofu mu jëla ko ci abdan abdallah ibn usman ibn jabal ibn abi rawan moom mu jëla ko ci an abi hamza mu jëla abu hamza muhammad ibn maymun euh, as-sukari al-marwazi al-khurasani rahimahullah moom mu ne an al-a'mash jëla ko ci sulayman ibn mihran al-asadi al-kahili abu muhammad al-kufi muy al A'mash min at-Tabaristani al-asl an Sa'd ibn Ubayda gis nañ ko sànq an Abi Abdurrahman as-Sulami gis nañ ko sànq an Ali radiyallahu ta'ala anhu am na ci riwaaya boo xam ne nee na Seydina Ali dafa ànd ak ñoom ñu dem ba ci ba nekk ci Furaat bi ci tefes gi mooy l'Euphrate waaw mu daal di leen nettali nettali bi léegi mu ne léegi an Ali radiyallahu anhu mu ne kunna julusan ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam loolu xam nañ ne ci Baqi' la woon mooy ci almeeru Medina yooyu foofu la woon te yoneen saa salaam na fekk si voilà du ñoom ñoo àndoon dañoo ñoom ñoo jiitu waajal néew bi ba ba denc ko yoneen saa salaam daara agsi voilà léegi nag nee na dañoo newoon ak doogoon ak yoneen saa salaam wa maa mu ngi yoroon benn ab yat yan kutu fiil ardi bu mu doon euh, bu mu doon laale suuf si di ci di ko di ko teg ci suuf si euh, di ci laal suuf si na wakkaana wa qaala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu min an-naar aw min al amul kenn ci yéen loolu ne bind nañu bërëbam damuy nekk ca aj safara wala ajjana fa qaala rajulun min al-qawm am benn waay ci eh, ñun ña fa ne woon daal di wax ne eh, waaw alaa nattakilu ya rasulallah ne yoneen saasaam te ñoo doy loo bokk kon bàyyee noonu rek bàyyee ko rek <laughs> jaratul yenn effort ah. ku nekk fa nga jëm moom jabru la kay dañ lay puus rek bu dee <laughs> mooy ci xalaatu jabar yi côté boobu ah. ah ah kon eh, sukkandikoo kon ci bàyyi noonu rek lu yàlla dogal si ñun ñu xam ne loolu la xaala la mu ne déedéet i'malu kon xalaatu jabar yi yoneen saa sallam ne déet bu leen am xalaatin boobu déedéet teew doo def dara ngay toog rek ba paraan nag ngëm yàlla ñëpp yem voilà da ay yooyu yëfi caaxaan la laa i'malu jëfe leen fa kullun yëg eh, liggéey leen fa kullun ku nekk muyassar Euh, dañ koo yombal summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa aaya boobu léegi kantaal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi moom day dajale xadiis yi benn bërëb la ko indi indi ci ñaari version kitaabul qadar baabu kayfiyatul xalq kayfiyatu xalqil aadami fii batni ummi al imaamu muslim rahimahullah comme imaamul buxaari bi tàllali bi njëkk gis mu ne haddasanaa Usmaan ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb wa Isaaq ibn Ibrahim moom nag ci ñetti sëriñam la dajale ku njëkk ci moom Imaamul Buxaari ñoo ko bokkoon mu ne haddasanaa nettali Usmaan ibn Abi Shayba bu Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan mooy Abu Bakr mi ngi gisoon sànq non Abul Hasan di magu Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhima al-Kufiyaani rahmatullahi ala al-jamii' mu ne wa Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Harb suma beneen sëriñ suñu beneen sëriñ Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaytham an-Nasa'i al-Baghdadi rahmatullahi alayhi wa Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah mu doon Ishaq ibn Rahawayh suufoon siiwe woon ci loolu mooy Abu Yaqub rahmatullahi al-Marwazi an-Nisaburi rahmatullahi ala al-jami' wal lafzu li Zuhayr ma ne kanta kàddu yi may indi fi man imam muslim sama sëriñ bi nekk ci digg muy Zuhayr ibn Harb ci moom laa moom laa indi fi qaala mu ne Ishaaq mu ne kanta sëriñ bi moomu jeetu du muy Ishaaq ibn Rahawayh muy Ishaaq ibn Ibrahim moom dane axbarana moom axbarana la xabaar nañ wa qaala al-aaxaraan kanta Usmaan ibn Abi Shayba Zuhayr ibn Harb ñoom ñaar na ne haddathanaa Jariir gis nañ ko sànq ci imam abu al-Buxaari bi dane woon Usmaan moo ko jële mu ne haddathanii Jariir muy Jariir ibn Abdil ibn Jarir gis nañu ko Abu Abdillah al-Qadi al-Kufi ad-Dabbi rahmatullahi alayhi an Mansur gis nañu ko Mansur ibn al-Mu'tamir gis nañ ko sànq moom Abu Itab al-Kufi ci riwaaya imam al-Bukhari bi njëkk yi an Sa'd ibn Ubayda gis nañ ko sànq an Abi Abdurrahman as-Sulami ah muy bo Abi Abdurrahman kefe muy borom jàngkatu al-Qur'an an Ali radiyallahu ta'ala anhu qala kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad fatana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsara fanakkasa faja'ala yankuthu bi mikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfuusa illaa waqad kataba allahu makaanaha min aljannati wannaar wa illaa waqad kutibat shaqiyatan aw sa'iida qaala fa qaala rajul ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam afalaa namkusu afalaa namkusu ala kitaabina voilà fii mu ne waa ji nii la ko wax ne waa yoneen saa sallam benn waay dem yoneen saa sallam ne amul benn bakkan lu dul ne borom bi bind na bu mu bind lu dul ne bind na bërëbam ca àjjana ak wala safara waaw lu dul ne bind na tamit kenn ku texe lay doon wala ku texee di wala ku texe benn waay ne ko mais ndawal yàlla saa saam mais kon teeñoo yem rek ñoo sax boog ci suñu téere yi yàlla bind ba pat te ñu bàyyi li nga xamante ni mooy euh, euh, liggéey di jóg fa qaala mu ne ma kaana min ahli saada képp man kaana min ahli saada fa sayasiru ila amali ahli saada lii niruwul ak xadiis bañ gisoon euh, bu njëkk mooy xadiisu euh, euh, sayyidina Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax euh, <laughs> nit ki dina jëf inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati nit ki dina jëf-jëf waa ajjana ba du dese lu dul xasab dox diggante moom mu jëf-jëfal waa aj safara dem safara waaye it dina def jëf waa safara ba du lu dul xasab diggante moom ak moom mu daal di jëf-jëf waa safara daal di fay dem kon loolu xam nga niru na <laughs> waaw ndax ku ndax ku nekk rek moom la yàlla bind ci yow noonu ngay mujjee sa yasiru mu ne képp koo xam ne daa bokk ci ahlu saada fa sa dina dem woy ilaa amali ahli saada ay jëfam day wane alaama lay doon alaama voilà mooy màndarga que ne kii de ci waa texe lay bokk waaye loolu du lu ñu mooy alaama la dëgg-dëgg waaye dëgg-dëgg nu muy mujje borom bi man na bu demee bay waaj a faatu mu def yëfu koo xam ne nag day tax lañu ko miine woon ndekete yoo loolu saxul woon si boppam loolu nag moo tax loolu ñun lii feeñ lañ mën a atte woo wallahu yatawalla sarair kanta awal bawatin li nga xamante ne mooy di nëbbu nag loolu borom bi moo koy gérer ñun gérer wuñ ko hmm? kon man kaana min ahli saadati fa sayasiru ila amali ahli saada wa man kaana min ahli shaqawati fa sayasiru ila amali ahli shaqawa léegi képp koo xam ne nag ci kon nag mu ne fa qaala i'malu fa kullun muyassar amma ahlu saada kon mu ne jëf leen ku nekk dina eh, dañ koo yombal waa texe fa yuyassaruna li amali ahli saada wa amma ahlu shaqawati fa yuyassaruna li amali ahli shaqawa thumma qara'a man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baxila wastaxnaa wa kazzaba bil husnaa fasanuyassiruhu lil usra gisoon kon lii lii mooy wa dakara tamaam al xadiis li mooy tamaam al xadiis léegi nag ñu taxaw tuuti ginnaaw lii waa lëkkaale xadiis bi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan ah Yonent bi alayhi salaam leer Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu nee na yonent bay saasam daf leen a fekk baqiya fekk benn rob bu ñu roboon ah léegi euh, mu ñëw fekk leen fa bi mu ñëwee toog ñoom ñu ñëw toog wër ko mu commencé di leen waar yor benn yat boo xam ne moom la doon euh, euh, di laale suuf si hmm? <coughs> di gratter suuf si mel na kuy xoos suuf si di xalaat après mu ne ma minkum min ahadin waar leen waaw lu dul ne boroom bi bind na jekki waayam minan naari wa maq'adahu minal janna waaw waaw kon lii waaraate fa xabru bu woon dul woon lu ñoona la yonent may saa ni nga xam ne may shaari du ko def te def jim ko wax jëf loolu mooy wane lii lu ñu yoonal la ndax bërëb la boo xamante ne xol yi dañuy ubbeeku ngir nangu li nga xamante ne mooy waaraate Allah Allah waaye Seydina Ali radiyallahu bi mu koy nettali Seydina Abu Abdurrahman as-Sulami newuñoon ci almere am na ci benn riwaaya boo xam ne Muslimun al dane axada bi yadi caliyun fantalaqnaa namshi xatta jalasnaa ala shaati'i al-furaat fa qaala ali qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib daa téye sama loxo waaw dox di dem ñuy dox ba ni nga xam ne ci la ñuy ñëwee ci peggu ci tafesu furaat ñu daal di toog muy le furaat dex googu nga xam ne moo jaar Iraq bilaadul Iraq le tigre Dijla wal Furaat benn bi nag Furaat ñu naan ko l'Euphrate yi français yi nee na Ali daal di may daal di wax nag daal di may nettali lii kon yonent mi alayhi salaatu salaam gis nañ ne euh, dafa waaraate fi nga xam ne mooy almeer yi ginnaaw biñ dencee ba pare ginnaaw biñ dencee ba pare allahu akbar kon loolu muy loo xamante ne mooy lëkkaaleem moo tax al imaam indi fii indi bi mu indee côté bi ak wax yuy dox diggante yonent bi alayhi salaam ak saxaabaam yi wala kenn ci ñoom léegi kooku nag bon riwaay yi bari na riwaay yi bari na te loolu li muy wane mooy du benn bërëb kese du xew-xew bi kese mooy bari nañu ko laajoon parce que am na riwaay boo xam ne dane Suraaqa la <laughs> sayyidu banil Mudliji waaw moom moo ñëw laaj bi mu waxee lool ah Seydina Jaabir radiyallahu anhu moom xadiisam nekk ci imaamu Muslim moo ne annahu Suraaqatu ibn Maalik ibn Ju'shum imaam eh, Suraaqa la ah ah moom la woon waaw sayyidu banil mudliji topp yonent way saa saa ba muy ak Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ba ñuy tafasa ba suux eh, tànku fas ya moom la mooy gaa yi daa duggoon na ci lislaam ne am ñu ne moom la Seydina Jaabir moom leeral ne Suraaqa laaj na yonent bi alayhi laaj bii ne ko jaa Suraaqa fa qaala Suraaqa ñëw na ne ya Rasuulallah sallallahu alayhi wasallam ana'malul yawma fiimaa jaffat bihi al-aqlaam wa jarat bihi al-maqaadiir am fiimaa yustaqbal mu ne mais yonent bi alayhi salaatu dañuy jëf léegi nii loo xam ne yàlla da cee pare xalima yi wow na ci mooy euh, euh, dogal yu yàlla bind la pare